wa ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran amma ba'd fa inna asdaqal hadiisi kitaabullaahi azza wa jalla wa xayral hadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kullu muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla fi nnaar a'aadhani llaahu wa iyyaakum mina nnaar assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di dellu si waat bokk ci waxtaanu fajar ci jàngalante ak yéen téere bi di aljaami' li sunani wal aadaab wal maghaazi wat taariix li abdillah ibni abi zaydin al-qayrawani al-maliki alayhi rahmatullahi taala ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu wërsëgal ñu ak sellal suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf ginnaaw loolu ñu ngi continuer rek ci li nga xam ne moo di introduction bi muallif bi rahmatullahi alayhi lii nga xam ne da koo ubbee mu doon loo xam ne lu am solo la te jara bàyyi xel lool te moo di dénkaane bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dénkaane ne ko ñu tënku ci sunnaam jàpp ci sunnaam wata nekk lépp loo xam ne xeetu bidaa la loolu nag dalay jàngal comme démb bi ñu ko doon waxtaane rek jamono jooju yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ngi ci diggante ay saxaabaam lislaam ji doon xëpp lislaam ji doon loo xam ne lu bees tàq la dañ ko jële woon dafa nekk lu set wicc amul lenn lu ko rax ànd ak loolu muy watandikuloo nit ñi lu mel noonu loolu wax dëgg yàlla nekkul loo xam ne lu lu tuuti jamono jooju eh, diina ji mat na sëkk jamono jooju diina ji mat na sëkk jamono jooju diina ji maanaam mat na sëkk yonent bi alayhi salaatu jàngal na leen bañ xam dëgg-dëgg lan lañ war a def waaye ànduk lépp mu leen fàttali laneen loo xam ne bu ëllëgee lu ëllëg lu mën a xew rek la ñoom lañ jàpp ci li nga xam ne mooy li leen fi bàyyi woon loolu lu am solo la ñi nga xam ne sax dañoo nekk ci ay bidaa nekk ci ay caaxaan da ngay gis fekk fekkee seen caaxaan yooyu ak seen yoon yooyu ay faay-faay caa am da ngay dégg ñu naan ñun kat li jaadu ci ñun ci li nga xam ne mooy li fi kilifa gi bàyyi woon. moo tax Cheikhul Islam Ibn Taymiyya alayhi rahmatullahi ta'ala da ngay gis day wax ne ci téereem bu am solo boobu di al wasita bayna al haqq wal xalq nee yattaxiduuna shufa'aa min jinsi maa ya'haduunahu min ash-shafaa'a ñu bokkaalekat yi dañuy wut ay tiim ñu leen ci xeetu lañ lañ miin ci xeetu ràmbu rek lañ miin ñoom ci ràmbu xeetu ràmbu lañ ca xam rek ñoom moom lañuy jàppee muy ku leen ñuy ñoom lañuy wut moom lañuy wutee ràmbu lañ ca xam ñoom lañ ca miin lu mel noonu la wut ci ñoo xam ne ñu leen di ràmbu lañ dañoo jàpp ne moom tiinu moom mooy koo xam ne yaa gis ci moom jariñ rek wala koo xam ne jàpp nga ne eh, mën na laa dimbale wala la ngay def jàpp nga ne dëgg dëgg dëgg xiiwal ga cee jugee ci moom la bàyyi ko ko defee nag ginnaaw xàmmee ki yor ramm ki yor njariñ ak ki yorul njariñ ak ramm dëgg dëgg mooy lan noonu moo tax dañuy wut ay bokkaalekat jàppe leen ay ramm kadhalika ñi nga xam ne dañuy topp bidaa itam kadhalika al mubta yani loolu waxu ko waaye dana ko ci qiyaas al mubtadia wal mubtadi'un yattakhiduna matbu'in min jinsi ma ya'hadunahu min al ittiba' ñoom lañ xam ci xeetu topp rek maanaam mooy ko xam ne jàpp nañ ne daal da leen a summil sàpp comme niñ ko xamee lool kooku la topp seen yoon nekku ci ba xam kii ci sunna la jaar wala jaaru ci sunna ñoom lañ miin ci topp rek lañ min ci topp daal mooy koo xam ne daal ku bokk fii rek kooku kilifa la ku bokk fii rek dañ ko war a summil sàpp ku bokk fii rek kooku jeex na seen yoon nekkul ci ti fan la jaar ak jaarut foofu ràññeewuñ ba xam kii ci sunna la nekk wala ci ci bid'a la nekk loolu nag wax dëgg yàlla mbir la moo xam ne mbir la mu jar a bàyyi xel. loolu bu amee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi mu leen xibaaree tàqalikoo gi nga xamee ne tàqalikoo ko yi nga xamee dana am ci aw xeetam eh, bañ dem ba jàkkaarloo ak moom xam ne ñoom ñëpp dañ ci teg seen bët yonent bi alayhi salaatu wa salaam dénk leen na leen fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-xulafaa'i sunnati wa sunnati al-xulafaa'i ar-raashidiin ba'dii 'addu maa ngi leen di jaar maa ngi leen di dénk sama yoon yu ma jaaroon ñama yu wuutu di fi jaar ëllëg mooy alxulafa ar Abu Bakr as-Siddiq euh, jëlal Umar al-Faruq ñaar Abu Bakr mooy ki jiitu Umar al-Faruq moo di ñaar Usman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardaahu radiyallahu waaye nga teg ci ki nga xam ne moo di Ali ibn Abi Talib Usman ibn Affan Dhu Nurayni Ali ibn Abi Talib Abul Hasanayni radiyallahu anhum wa ardaahum tegaat ci itam Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu wa ardaah ci al-Khulafa ar-Rashidun jëla bokk dëgg la ñu gën a siiw mooy ñeent ñooñu may Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala da cay boole ki nga xam ne moo di Al-Hasan ibn Ali ndax toog na juróomi weer lu ko jege ci xilaafa gi ginnaaw mu door ko jox Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu wa ardaah ñii nii yoon yu may jaaroon ci pas ak ci aw doxali nag yu mel noonu fa ngeen jaar yéen da ngeen fa jaar loolu lu jar a bàyyi xel lu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa moo ko wax mu doon dénkaane kon ni ma ko waxee woon rek dañoo dénk dañoo xibaare ba noppi door ñoo dénk dañoo xibaare ba noppi door ñoo dénk ku ci dundam gudd dana gis nangam ak nangam waaye loolu boo leen demee ba gis ko jaar leen fii loolu bi defe naa ne gisuma lu ko gën a leer ci kaw suuf allahu akbar mu doon lu jar a bàyyi xel te lam ñu doon xibaare dem nañ teg ci sunu bët kon jaaru mooy topp ña coow fam ñu jaarloo amul ci lenn loo xam ne rek war nañ ko defaat ci ginnaaw bi ci yoo xam ne. lu ñuy jiixi jaaxala ak nag lay buñ mën a joxe yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom lii la ñu dénk dénk ñu la neen jaar ci aw sunnaam coow wattandiku lépp loo xam ne xeetu bidaa la moo xam bidaay pas-pas la parce que parce que loolu mooy wane ni mooy xam loolu mooy jàngale ne yow mii nit nga koo xam ne dangaa tënku waaw léeg-léeg tënku fañ koy dëkkante fañ koy dëkkale moo fa dëkkut dafa dëkkut tënku mooy topp sunna loolu mooy tënku. waaye du mooy topp ay bidaa yoo xam ne maa anzalallahu biha min sultaan kon maa ngi leen di dénk sama yoon bi ma jaar ci jaamoo yàlla azza wa jalla pas-pas ak lépp ma jàngale ko ci saxaaba yooyu ñëw jaar fi la tudd xulafaa rashidun ngir ne ñoom ñooy nekk ca bopp ba ci topp sunna ci pratiquer ko amul ci lenn loo xam ne lu ñu wane ginnaaw la akbar moo tax Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardaah allahu akbar di afdalul umma ba'da al anbiya aw afdalu an-nas ba'da al anbiya wal mursalin kenn ci saxaaba ba mu di ko diisoog moom ci yenn ci ay mbir yo maanaam ci jaysh Usaama jaysh Usaama moo xam Umar la moo xam keneen radiyallahu anhum ni ko jullit ñi am nañu tubbi am ñoo xam ne ñoo lànk ba ñu joxe azaka ah, ngay ngay continuer nag Usaama mii geeram bi pour ñu dem ndax alayhi salaatu wasallam daataa muy faatu dafa dénk Usaama pour mu dem Ruum xare ji li ghazwi Ruum boobu di sept ans lay am wala dix-huit ans maanaam at yooyu bari yu bari wut radiyallahu wa ardaa mu ko ah ki nga xam ne moom fitna yeeg juyoo yi ñu ngi bari ñu tubbi ñu lank ba ñu jox azaka yow nga bëgg a continuer rek nga ne da ngay wax ni xarem bi kii daa war a continuer ci xare bi. alayhi salaatu wasalaam moo ne woon moo ne woon day dem moo ko dénkoon pour ne day dem moom nag ginnaaw bi mu toogee yëf yi commencé bari ñi jéng commencé bari ñi tubbi commencé bari mu ne day continuer alayhi salaatu wasalaam dénkaane woon Usaama Usaama Usaama day dem yenn ci saxaaba yi taxaw ne ko ah loolu dañ xaw day war di mu ne dama ragal inni axaafu in xaalaftu amra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an aziq aw an yaziga qalbi allahu akbar nee na man damaa ragal su ma juyoog digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam sama xol jéng allahu akbar allahu akbar seetal ma loolu laa ilaha illallah bu doon nun tay dana ah loolu dara nekku ci waaye xoolal rek damaa damaa ragal su ma juyoog ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam dama ma jéng loolu dul woyof mbokk jullit yi juyoog ndigalam dul woyof te topp ay biddaa bàyyi fi sunna di digalam la lu ko waral mooy ginnaaw bi ñu digalee ñu topp sunnaam ba noppi daa wax ne wattandiku leen mbir yi ñu sos wa iyyaakum wa muhdathaatil umuur sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag buñ ko waxee mooy lam jaaroon saxaaba mi jaaroon fi alxulafa ar-raashidiin ah am jaaroon alxulafa ar-raashidiin jaaroon fi jaaroon fa mooy yoon wi nga xam ne ci la doon jaamoo yàlla muy aw doxalinam muy pas dinam daan waxee ak naan ko jëfee ci diine ji ay jikkoom comportement bi lii mooy sunna moo tax alimaam alxaafiz ibnu xajar alayhi raxmatullahi taala ci fatxul baari ba mi sara xadiis boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ni faman raxiba faman raxiba an sunnati falaysa minni ku sib sama sunna bokkoo ci man ku sib sama sunna bokkoo ci man nee na nee na lam jublu ci al yani al maqsuud bi sunna hiya hiya hiya tariqa wa laysa sunna fi muqaabil al fariida nee na lam jublu ci sunnaam fii mooy aw yoonam nga xam ne ci la jaaroon kenn jublu ci sunna si jàkkaarloog farata eh, julli gi farata la julli gi sunna la yëf yi farata koor gi sunna la koor gii farata la kenn jublu ci loolu am na ñoo xam ne buñ ba buñ ne sunna rek seen xel fu muy njëkk dem mooy yooyu mooy julli julli sunna ku wari sunna yeeg yu mel noonu lii sunna li lii farata la déedéet kenn jubluwu ci loolu sunna si lim bi jublu mooy fi nga war a jaar nga xam ne moo war a nekk saw yoon du feneen furul foofu loolu lañ jublu ci sunna loolu tax Cheikhul Islam Ibn Taymiyya alayhi rahmatullahi ta'ala ci Majmu' al-Fatawa day wax ne as-sunnatu hiya ash-shari'a wa hiya ma shara'ahu akbar nee na mooy la yàlla yoonal akub yonentam ci biir diine moo tax la muy wax jëlewu ko ci boppam ci salaf as-salafu saalih ci la ko jëlee xoola al imaam al barbahari di min min a'immati sunna min a'immati salaf min a'immati al muslimin alayhi rahmatullahi ta'ala ci njëlbéenu sarh sarh summa lu mu wax i'lamu anna al islaama huwa sunna wa sunnata hiya al islaam fala qiyaama li ahadihima duna al axar leen xam leen ne sunna al islaam mooy sunna sunna mooy al islaam kenn mun a taxaw kenn mun ta existe te àndoo sa moroom ñoom ñaar kenn mun ta taxaw te àndoo sa moroom mënoo ba mënoo topp alxuraan te toppoo sunna mënoo topp l'islam te jaaroo ci sunna mënoo jaar ci sunna itam topp toppoo alxuraan toppoo l'islam loolu jara jara bàyyi xel la bokk jullit yi lu jara jara bàyyi xel la bokk jullit yi kon sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa loolu lañ ci jublu kon juyoog ndigalam mooy juyoog sunna te loolu ku ko def sun borom nee na wattandikul fitna ay musiba gaar la fii àdduna ba yawmal qiyaame mbugal mu métte métti gaar la falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim imam malik al imam malik rahmatullahi alayhi nga xam ne kaana mathalan kaana mathalan kaana yudrabu bihi al mathal fi shiddati tamassukihi bis sunna alayhi rahmatullahi taala maanaam moom dañ ko daan dañ daan joxe ci moom exemplaire ci nim tare woon ci jàpp ci sunna benn waay ñëwoon na ne ko man dama bëgg yaani fan lay armale ma ne ko min haythu ahrama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi alayhi salaatu wa salaam armale woon foofu ngay armale mu ne ko jàkk ji laa bëgg armale mu ne ko yaa hada armaleel fi yonent bi alayhi salaatu wa salaam armale dhul hulayfa mu ne ko ay diggante yu ndaw la espace yu ndaw la yoo xam ne dama ko ciy dolli waa loolu lan moo ci nekk mu ne ko yow yow yow waa ji ndax da jàpp ne dangay jiitu ci jëf yoo xam ne alayhi salaatu wasallam da cay gàttañ loon ragal naa fitna gaar la bu fekkee def nga loolu mu ne ko ban fitna mu ne ban fitna moo gën a màgg yow nga jiitu ci ay jëf ay yiw yoo xam ne alayhi salaatu da cay gàttañ loon allahu akbar moo tax ki nekk ci bidaa loolu lay loolu lay wane nga ne ko bàyyi lii mën a déedéet mënum ko bàyyi parce que lu baax la dara nekku ci dañuy gis koo xam ne danga naan koy lim bii la alayhi salaatu wasalaam jàngale zikkar bii lii lañ koy wax mu ne doole ci wàññiwu dara waa yow kan moo la wax ne doole ci wàññiwu dara ah kay na dara loolu moo tax mu wàññi dara mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko doon wax fii la ko yemale lu te nga yemale ko da nga a bëgg wala déet wala gënoo ko bëgg aw bal moo la gën a bëgg aw yiw sax nag maanaam moo ko dàq fii la lay yamloo jeex na ndax saxaaba yi ñëwoon ci këram di laaj ni muy jaamu yàlla ñu wax leen ko ñu tuut ñu tuutal ko ak kii kii yàlla jégal na ko ay bàkkaaram gis nga seytaane foofu lay jaaree doomu aadama da alayhi asalaatu wasalaam daa bëgg mu nit ñi rek waaye tekkiwul ci ne fii la bëgg a fii la ko bëgg a yemale daa la la yërëm rek ne la defal lii rek waaye tekkiwul ci ne fii nga ko bëgg a yemale tekkiwul ci ne Eh, boo ko fii rek nga war a yem seetal ma loolu rek kon lan moo tax ma yemale ko fi ñoo ñun loolu lañ doon xalaate looloo tax ñu yokk ci diine ji kenn man damay nelawati du ma nelawati guddi damay naafila rek kenn man du ma dogal ci damay woor rek kenn du ma denc di soxna bu ko yëgee fi saase la ko la ko dindi ne leen lan moo tax aw nit di wax nangam ak nangam ak nangam man mii maa ngi gën a ragal yàlla gën leen ko mën a wattandiku waaye damay ah, damay taxaw guddi mais damay nelaw. damay woor mais damay dog damay ànd ak samay soxna damay denc ci soxna yi ku bañ sama sunna bokkoo ci man lii leer na kon yow mi nga xam ne alayhi salaatu wasalaam wax ne nangam ci ab lim lañ ko war a wax wala fii lii rek lañ fa war a wax nga ñëw di ca dolli buñ la laajee nga ah, gën a rek déet du gën a baax day gën a bon mënoo fexe ba mu gën a baax maanaam kenn mënut a fexe ba loolu nga ca dolli mu gën a baax déet day gën a bon loolu nga ca dolli sax mooy màbbu yëf yi parce que bida saa su amee ci ay jëf rek jeex na kon wattandiku leen mbir yiñ sos fa inna kulla muhdathatin bid'a lii kay leer na nee na ndaxte lépp lu ñu sos ak fent la wa kulla bid'atin dalaala na lu ñu fent lu nekk ak réer la lii da waxe yonent bi de sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam te kenn mënu ko firee neneen nag maanaam lii rek lay tekki tekkiwul la nen bul bàyyi xel tappalekat yi ak réerlaatakat yi wax ne kullu gi Euh, lépp bidaa loolu tekkiwul ci ne bidaa yëpp la te Alioune Sarr wax ne bi bidaa yëpp yow ban preuve may wane ne tekkiwul ci bidaa yëpp la ndax moom mi ko wax da ngaa gis mu fent ci diine wala ay saxaabaam da gis ñu fent ci diine mu bàyyi leen ci déet ñenn ña dañuy làqatu dañuy dañuy dañuy làqatu ak a jafandiku ci mbir yi nga xam ne Alioune Sarr Moussa daa gisoon ay saxaabaam wala ci jamonoom ay saxaabaam dañ koo defoon mu ànd ci ñoom ñu ne loolu bidaa la da koo fent. ñooñu dañ koy def tàgguñu alayhi salaatu wasalaam dañoo jékki jekki rek daal di koy def waaw yow kii yoonal ci biir lislaam mi ngi mi ngi dund yow yaa ngi nekk ak moom ah, di def mu lay jubbanti bu fekkee noonu nga mu ne mu ne noonu la waaw kooku jamono jooju nan lañ ci mën a xalaatee ci ne bidaa mën naa am fi saasa mënta am man la ma jublu ci mënta am mooy buñ defee naka subul noonu fi saasa lislaam da koy teggi fi saasa du ko xalaat waaye loolu loo koy jàppee bidaa beneen bi mooy alayhi salaatu wasalaam ci boppam ay saxaabaam seen diine bi ci ñoom ci ñoom la mën a faw faaw ñu def faw ñuy faral di def léegi yenn saay ngir loolee ñuy def xool ba xam lu ñuy yoonal la wala du nekk lu ñuy yoonal loolu lu bàyyi xel la maanaam diine ji ñoom lay matee jubbanti geeg jubbanti gi ak orienté ci ñoom lay matee moo tax yenn saay ci dogalu suñu borom tabaaraka wa taala léeg ñuy def dara ba defee yàlla di ci jubloo yoonal wala mu jublu cee ñàkk a yoonal bu alayhi salaatu wasalaam xasee wax ne noonu la nag te loolu ñu def loolu lu muy nekk te bidaa kon fu nekk seytaane dana leen fa jaare pour rek ñu bëgg a fent ci biir diina ji mooy biddaa moom buntu la boo xam ne buntu bu yaatoo yaatu la maanaam li tax nit ñi tàqalikoo jullit ñi la ko waral la ko waral moo di fent ci diina ji amut la ne waaw bidaa ci ay pas-pas bidaa ci ay wax bidaa ci ay jëf bidaa nag biñ ko waxee mooy lépp loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko saxaaba yi jàngale wuñ ko woon fent ci biir diine ci moo xam ay pas la moo xam ay wax la moo xam ay jëf lii yonent bi alayhi lépp lu ñu fent ak réer la loolu mooy bidaa ci ji mooy loo xam ne danga koo fent askamale ko ci diine ji te amul fenn foo xam ne cosaan lu mën a dellu ci biir sharia lu lu sharia nangu lii mooy bidaa ci biir diine yonent bi alayhi salaam nee leen sos dara askabale ko ci diine ji te amut fenn foo xam ne diine bi jàngale na ko ca parce que bu diine jàng bu ko diine jàngalee rek fa day dugg ci fa alaykum bi sunnati maa ngi leen di dénk sama yoon bu dugg bu fekkee dafa dugg ci ci sunna kooku faaw day doon loo xam ne alayhi salaam moo ko jàngale loolu lu jar a bàyyi xel su fekkee bokkul ci li alayhi salaam jàngale rek ko jeex na ba mun te bokk ci diine ji loo xam ne dañ koy jaamoo yàlla di ko fas. mu nekk aw doxalin di ko jëfe ci biir diine ji nekk comportement faaw dafay doon loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa moo cay joxe ndigal moo cay moo koy jàngale su fekkee dafa juyoog lu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam jàngale rek kooku jeex na nekkatut ci biir diine ñu baree bare nag ci buntu bi dañ ci dugal ay lënt ni la yonent bi alayhi salaam daa wax ne bépp bidaa waaye nag du jaagee ne bidaa yépp la ci jublu am na ay bidaa yoo xam ne Eh, dara nekku ci bu ko nit ki sosee tayib anam yu yan la waaw tey ban bidaa mooy bi bon su fekkee yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu naan bépp bidaa ak réer la lañ ci jublu mooy bidaa yi nga xam ne da koo cité wax ne mooy bii ak bii ak bii ak bii waaw yooyu yom yan bidaa la alayhi salaatu wasalaam cité yooyu yu néew a néew a la waaw lan moo tax alayhi salaatu wasalaam bu fekkee lañ ci jublu mooy bidaa yi nga xam ne daf koo cité waaw lan moo tax moom alayhi salaatu wasalaam kon mu naan bépp bidaa ak réer la ci place bi dafa généraliser mboolem bidaa amul benn bu mu ca génne su fekkee lii nii lañ ko jublu mooy bidaa yu néew a néew yam cité waaw lan moo tax muy indi ci ab place yu baree bare bari ci yoo xam ne yu néew a néew la ci jublu la shakk ci ne Cheikhul Islam Ibn Taymiyya ci Iqtidaa as-Siraatal Mustaqiim nee na loolu moom yomb na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy lu mel noonu maanaam muy wax ay bidaa di ko tere jublu ci yu néew a néew ba noppi indi waxin woo xam ne day lu bare lañ cay déggee du waxiinu koo xam ne dangay yoonal déedéet beneen bi mooy ban bidaa mooy bi bon bu fekkee bépp bidaa dugg ci ban bidaa mooy bi mooy bi baax ban la amut amut ci biir lislaam amut benn bidaa boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam baax la baaxal na ko loolu lu jar a bàyyi xel la yaa ñuy jàppee biddaa jamono yi alayhi salaatu salaam loolu jeex na yonent bi alayhi salaatu benn ay saxaabaam ñu def dara mu ànd ca ak ñoom wala mu ñàkk ca ànd ak ñoom su fekkee da caa ànd da caa bàyyi kooku nekkatul biddaa jeex na kenn mënu caa tekkaloo ci bi naan mooy li Muaz defoo nag li eh, Abu Musa al-Ash'ari nag la Xusayfa jeex na lu jar a bàyyi xel la. du jara jara bàyyi xel la mbokk jullit yi la bu yaatoo yaatu beneen bi mooy su fekkoon nekk na bidaa waaw loolu léegi jeex na su fekkee ni yooyu dañ koo jàppee mooy bidaa léegi kon bidaa bu fekkoon bidaa la sax la ñuy wax yooyu saxaaba yi def alayhi salaatu wasalaam ànd ci ak ñoom su fekkoon ne man dañ koo jàppee bidaa te alayhi salaatu wasalaam ànd mujj na ci ànd ànd ak ñoom donc bidaa boobu day génn ci li alayhi salaatu tere ànd ak loolu nekkul biddaa moo tax Cheikhul Islam di wax ne wal aamu dalilun dalilun fi ma ada sura bi taxsiis maanaam wax gi mu wax ne kullu bidaatin dalaala su fekkee daa am yu ca génn yu yu mu ca génn moom alayhi salaatu wasalaam yooy rek mooy ñàkk bi nekk biddaa te nekkul biddaa ginnaaw da ko caa génn léegi jeex na te ñëpp xam nañ ne ab àtte su fekkee daa am lu ca génne nekkut bokkutul ca àtte loolu njàng ma suul ñëpp nañ ko maanaam su fekkee dañoo wax ne ñëppay dem. ci tëli ba ba mu des diw sàngam waaw àtteeb dem ci tëli ba ndax moom da ci dugg moom déedéet kon kenn du wax ne moom mi day dem ci tëli ba kenn du ko waxati parce que moom génn nañ ko ci. kon alayhi salaatu wasalaam lii nag mooy su fekkee damay wax ne damay ànd ak ñoom ca loolu ñu wax maanaam su fekkee damay jéem a wàcc ànd ak ñoom ca loolu ñu wax laa wax ne su fekkee noonu la demee bi wax ne am na bidaa yu am ci biir diine ji comme saxaaba yi def nañ nangam nangam kon bidaa yooyu ñu jéem a wax kenn du ko boolete ci bidaa lu tax alayhi salaam da ko caa génne te luñ génnee ci ab àtte nekkatut bokkatu ci àtte ba ànd ak loolu daa amul ci biir lislaam ànd ak loolu amul ci biir lislaam fenn foo xam ne ay bidaale yoo xam ne nee nañ wu yeey saxaaba yi ñoo ko sos comme ni ma ko jàngalee ci eh, comme ni ma ko waxee ci léegi di kon mbokk yi di yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nee na bépp bidaa ak réer la bidaa yooyu nag bidaa yu yaatoo yaatu la bidaa yu yaatu la. bidaay pas-pas danañ ci gën def ak leeral sax buy accès ci ci ab buntam bidaay yoo xam ne bidaay yu ñuy fas la ko tax ka fas na yàlla ni muy wala iyaazu billah kooku bidaay pas wa fas wala ka fas yàlla ay amut ay amut amut ay tur ay melakaan wala ka fas na yàlla dee su gis yawmal qiyaam loolu bidaay la mën naa nekk sax bidaay kéefër wala nekk mën naa nekk bidaay yu ñuy jëf itam hmm? kay zikkar suba gi ak ngoon gi ah wër def mbooloo. di tudd yàlla moo xam sax daa am lu muy lal ci bi ci digg bi nee na day tudd yàlla wéy loolu bidaay bidaay jëf la bidaay bidaay wax itam am na ki jël ay xasida di ko jàng di ko jaamu yàlla jàpp ne yëkkati gi rek da ci am tuyaaba ane bi set day jàng xasida moom jàpp ne téere sangam ak téere sangam da ko yëkkati jaamu jamono ji nekk di ci am tuyaaba loolu bidaa la parce que kenn mustaxam alayhi salaatu wasalaam ak saxaabaam maanaam jàng ay bayit rek ngir jaamoo ci yàlla loolu kenn mësu ko xam yéemoo ca lool nag bayit yooyu maanaam xasida yooyu bay ak bayit yooyu nga yëgati ko nag teg ko place boo xam ne day mel ne alxuraan ci yow wala mu jege ko waaw naan ku jàng xasida sàngam da ngay am nangam ku jàng mbir eh, yaani ñaan sàngam da ngay am nangam te loolu kenn mësu koo jàngale loolu ci bidaay lay dugg waaye bidaay comportement yi itam am na ka jàpp ne sol yére sàngam sol ko rek loolu ci boppam ak jaamu yàlla la am nañu jàpp loolu jàpp ne leen jëmmi leen rek sol ko ak jaamu yàlla la. lu garaaw garaaw la kon yi yëpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko wattandiku loo doomu aadama yi wattandiku leen mbir yi sos lépp lu ñu sos ak réer la yonent bi alayhi nag moo lépp lu ñu sos la kon boo ñëwee ne am na lu sos yoo xam ne du ak yooyu juyoo nga ak yonent bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam bi def naa ci ay waxtaan ay séminaire sax naa ko ci mi ngi ci biir barab bi ku ko soxla rek nga dellu ja buntu la boo xam ne wallahi alazim li feek nit ñi maanaam bàyyeeguñ ko déggaguñ ko féreguñ ci ijji wallahi dañuy jaamu yàlla mi ngi ci mi ngi ci danger lu jar a bàyyi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dafay yiir tuub laa ilaha illallah dafay xañ tuub képp ku nekk ci bidaa ba keroog muy nekk ci bidaam ji borom xam-xam yi seeni firi am na ci ay wax yu yu mel ne lu xaw a juyoo waaye boo ko boolee moo di tuubu ki nekk ci bidaa mooy mu génn ci bidaam ji ni ko al imaam Ahmad waxee loolu mbokk julli bi lu jërë jërë bàyyi xel la tuubu ki nekk ci bidaa mooy mu génn ci bidaam ci allahu akbar la ilaha illa allah moo tax ëpp ëpp naa caaxaane maanaam bidaa ak lum tuuti tuuti ëpp naa caaxaane gis nga moo tax salafu saalih dañoo déggoon diine moo tax bu gisee ku ko daan jéem a tuutal ki sax bi dañuy dal ci sa kaw ak koo mën a doon ci àdduna ba ci seen biir saxaaba yi sax ci seen biir kuñ masaana gis ne yow mi da ngay jéem a mel lu xaw a jéng jëmi ci bidaa fi saasa dañ lay jéem a dañ lay xupp xupp gu tay gu tar Ibnu Abbas wala Ibnu Umar kenn ci ñoom ñaar wër naag Muawiya kaaba gi Muawiya di jéem a fóon maanaam bëgg foon fóon fóon ñeenti ponk yi mu ne ko ah yonent bi alayhi salaatu wa ñaari ponk yi rek la fóonoon fóonoon de mooy al-Hajarul Aswad ak ar ko ah néeg bii daal amul lu fi nekk lu ñuy gàddaay mu ne ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana allahu akbar waaye xolo xolo gii xolo gii dëggu sëñ bi ak fulla mu ne ko ah yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy seen royteef bu rafet mu ne ko wax nga dëgg alayhi salaatu wasalaam ñaari ponk yi rek la foonoon bàyyi ko fi saasa moo tax ñoom dañ daan dañ daan taxaw ci téere bi yàlla bi ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam buñ leen masa fàttali waaye da ngay ku nekk ci ay bidaa nga fàttali ku mën a yow <laughs> da ngay dingeen rek waaye da ngay dingeen mag ñi waaw yow da ngaa metti yow a wahabi a wahabi nga ab salafiste nga yéen da ngeen a day waar bidaa nangam loolu li ko waral mooy bidaa yi ñu dugal ci biir l'islam daa bari te kenn mënu koo xam ne bu ñu jàng naw di jàng loolu lu jar a xel te nit ñi ci seen jëm boobu xam nañu bi daa baaxul waaye ñoom ci seen jëm boobu dañuy maanaam dañuy lànk ne la nekk bi daal la dañuy jàpp ne ak maanaam jaamu yàlla lu mën a doon ak lu metti metti yàlla la a doon <laughs> loolu nag wax dëgg yàlla du neexali jënti kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la ñuy wattandikuloo mu doon lu jar a bàyyi xel xam naa kon suba ak jàmm allah di des ci introduction bi des ci dama àllif bi jiitaloon danañ ko jeexal su ko defee ñu dugg ci bunt bu njëkk bi wala ci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 أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله